ndax ñàkk xam dara waaw <laughs> mu ne fa bil jumla ah li liñ mën a wax daal mooy fa laysa tazahuru ba'd an-nas al-mukhadi'ina bi ba'd khisal al-islam mubaridan al-tartiha waaw du ne daa am ñoo xam ne dañuy naxaate ni mu booboo yenn jëfu l'islam yi l'islam di digle que ne loolu day tax ñu bàyyi jëf jooju waaw falaw kaana fiihi man a'faa lihyatahu li yataghayyara bihi an-nas li yaqtarra bihi an-nas fala yahillu lana an nakhluqa bu dee am na ñoo xam ne noonu lañ di yar seen jikki mi ngar ndax nit ñi loolu est-ce que ñun dañoo war ñun ñuy def ni ñoom wanatruka ba pare ñuy bàyyi maa amarana bihi nabiyuna sallallahu alayhi wasallam li ajli haula al mujrimin léegi ñu bàyyi li ñuy yonent bay saa saam digal lam parce que les ces ces ces criminels là ñiy def yu bon yooyu di nax nit ñi way jomb ñaa jaamu ñooñu li ñuy def ñun loolu moo tax ñun ñu bàyyi li ñuy yeneen saa saa digal loolu xel la bal yajibu li war li war ci ñun kay an natamas an namtasi la mooy ñu takkook tey jëfe bi amrihi lim ñu digal sallallahu alayhi wasallam wa naqumu bi islaahi haalina ñu jóg ci di yëwénal suñuy mbir wa nansaha al muxaadi'in ñuy trompé di mel noonu di naxaate ñu dem euh, laayi biir leen la'alla allah ndax amaana yàlla yahdi yow mu daal di leen gindi ala aydina jaare ko ci suñu loxo ma yokkal ko ci te yonent saa saa waxoon na la ay yahdi bika allahu euh, euh, rajulan waahidan xayrun laka min humurin naar du waxoon na Seydina Ali kero Xaybar radiyallahu anhu boroom bi gindi benn nit jaare la ko ci yow moo gën nga amoon li gën a yi gën a baax ci kaw suuf daa yooyu moo doon gëléem yu xonq ya loo mën a am borom bi gindi kenn jaare ko ci yow moo gën mu ne ñu conseillé leen loolu kay mooy xel amaana yàlla gindi leen jaare ko ci ñun mu ne wa minha beneenu caaxaan bu ñuy wax ngi mu ne qaala ba'duhum inni axluqu muqallidan li ba'd al ulama waaw ñenn ñi ne man boo leen waxee lu tax ngay wax sa sikkim ñu ne non man parce que yenn gis naa yenn boroom xam-xam yi di ko def voilà te ñooñu bu ñu ko defee daa am fu ko teg voilà sëriñ Serigne diw bu doon ñun moom suñu suñu ñun waa wolof dañ naan Serigne diw waaw gis naa Serigne diw ak Serigne diw ak Serigne diw te ñoo la ëpp xam-xam fu ñoo la pugg wilaay gi laa sell lu kenn dul nattable te ñoom ñëpp dañ doon wax seen sikkim yi am na ñoo xam ne loolu la ñuy wax. mu ne naqulu hadha alladhi yahliqu lihyatahu duna darura laysa min ahli al-ilm al-mahdiyyin bal huwa min ulama'i as-su'i ad-dallin al-mudillin waaw mu ne li ñuy wax mooy am nga lii bu ko waxoon ñun ci ñuy ci suñuy wax ñun parce que ñun ñun ñun en tant que wolof boo gisee ñenn ñi dañ naan sëriñ diw la ñuy wax te pourtant lii mu wax nii boo ko tegoon ci wolof yi mu nekk lu garaaw te pourtant c'est la réalité <laughs> mooy mu ne ma ki nga xamante ne nii day wat sikki moom duuna darurata lor waralu ko mooy li ñu la doon koo xam ne sikki moom da koy gaañ gaañ yoo xam ne buy sax noonu mënula dund ak moom sinon difficilement kooku kese lañ may moo da naan duuna darura laysa ma ne kooku lu ngeen ko mën a wax laysa min ahli al-ilm al-mahdi bokkul ci boroom xam-xam yi nga xam ne boroom bi gindi na loolu la nekk bal li am ba def sax huwa min ulama suu'i xam-xam yu yi bu boroom xam-xamu lu ñaaw ci la bokk ak dal nga xam ne non seulement ñoom ci dañoo sànku al mubir lii na di sànk yow moom mooy roy nangam moo tax dañ naan la ah jëlal wax ji rek nga yaa ko moom tamit loolu la voilà mu li nga xam ne soxla na ñu bàyyi ci xel anna al insana gis nga nit ki ida maata bu faatoo maata sharruhu ma'ahu ghaliban illa ulama as-su mu ne en général loolu c'est en général nit ki bu faatoo nekkoon ci lu baaxul bu faatoo moom nga day faatu ànd ak moom ba mu des nag boroom xam-xam yu yu ñaaw yi fa innahum ida maatu lam tamut sunnatuhum as ndax bu ñu faatoo doxalin wu ñaaw wañ fi newoon ñu bari dañ leen ciy roy du faatoo ànd ak ñoom bal li am ba des yabqa fil ummati sharruha day des ci xeetu yonent sallallahu alayhi wasallam mbonu lañ nga xam ne ñoom ñoo ko fi sampoon wa yantashiru fil ard ba pare muy tasaaroo ci suuf sharruha waaw étincellu mbon nga di tasaaroo fu ne mu ne waqad qaala te waxoon na sallallahu alayhi wasallam man sanna fil islaami sunnatan hasana fa umila biha ba'da kutiba lahu mithla ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim shay wa man sanna fil islaami sunnatan sayyi'a fa am fa umila biha ba'dahu kutiba alayhi mithlu wizri man amila biha wala yanqusu wala yanqusu min awzarin shay mu ne rawahu muslim mu ne mooy xadis bu siiw boobu rek te yoneen saa saa waxoon na képp ku fi tëral tëral mu baax nit ñi di ko def sa gannaaw yow non seulement dinañ leen bindal seenu pay ak képp ku ci jëf yu mel noonu danga dalay fekk fa nga nekk te du wàññi seen jëf dara waaye ku fi def lu ñaawit noonu kon xam-xam bi nga xamante ne wala sëriñ bi ñuy wax naan walu yi bi nga xam ne mu nee ngeen ab walu yu la yéen a koy woowe yéen nee ngeen du ngeen doxal yeneen saa salaam wax wàll parce que walu yu diw moo mel nii waaw xoolal photo yi yëpp waaw xoolal photo yi yëpp la waaja waxoon <laughs> suñu sëriñ na ko en tout cas kon lim def du jaarul <laughs> waa ji gaa bi da affaire bi nag kaawu leen quoi parce que yii <laughs> foofu la ca baar yi waaw ci waweer yi lañ doon wax ay wax ci tim yooyu waa ji di wane ay naan naan xoolal photo yi ñu tiim ñoom diw di war du day sëriñ <laughs> yoo xam ne moom dalay wan ne kii nekkul ne du am na nit ñoo xam ne ma ñu am noonu la leen yàlla binde mais ñoo xam ne moom léeg-léeg nga gis seen photo mu am tuuti karaw léeg-léeg di gis leen dara dootu ci ne waaw mooy en tout cas liñ def jaaduwul gars yi nag mu nekk benn genre mel ni benn éclatement bombe boo xamante ni nii moom <laughs> ndax xaar wu ñu woon bon ñu kawi ñii quand même alors mais c'est ça lan lañ bëgg ñu wax leen mm. <laughs> parce que ñoom ñooy doomu diw wala ñoom lañ ne même woowee la ko xalifa ak lu ma ni mais yéen mais fa yàlla est-ce que loolu la mais après yéen daal selon yéen ni ngeen tega affaire yi dëggu yàlla ji daa war a lemu daal ànd ak ay nit yoo xamante ne nii doxaluñu ko moom non kon mu ne ñooñu lii mooy problème bi fa hada al as li alladhi yasunnu linnaasil yal yalhaquhu ba'da mawti kii mooy boroom xam-xam bu ñaaw bi nga xam ne bay faatu ba pare kii moom moo lii mooy mauvais investissement waaw moo yow dangay faatu ba ngay dem coffre-fort bàkkaar nga yóbbu woon peut-être wala magasin nga ñëw dekki ab ville bu fees dell la aku bàkkaar nga naan waa mais borom bi lii mu ne la yaa ko fi defoon yaa fi sannaaloon nit ñi yaa leen fi demaloon lu ñaaw képp ku ci def dalay fekk fi nga nekk wal iyaadu billah kon loolu garaaw na moo tax war nañ ci bàyyi xel voilà léegi mu ne am na beneen affaire boo xam ne moom la gaa yi di wax wa anna ba wa minha anna ba'dahum yaqul mu ne bokk na ci ñenn ñi dañu naan inna infa al-lihya sunna wa laysa bi waajib waaw kay non bàyyi sikki musa loolu sunna la du lu war waaw waaw <laughs> mu ne naqulu kawnu sunna haqqun la yunkar li annahu sallallahu alayhi wa sallam shara'a wa amara bihi wa huwa sunnatu wa amma da'wa adamu al-wujub fa batil waaw faqad taqaddama anna al-haqqa annahu wajib wa anna halqaha haram fa kayfa yadda'i adamu al-wujub man yasma'u qawluhu sallallahu alayhi wa sallam yaqul xaalifu al-mushrikiin waffiru al-lihaa wa ahfu ash-shawaarib waaw wa amruhu sallallahu alayhi wa sallam lil-wujub fa muxaalafatu al-mushrikiin waaw wa tawfiirul lihya wa ihfaa'u shawaarib waajiba <laughs> mu ne e, wax jii moom e, ne sunna la du waajib ñun dëgg nañ ne sunna mais sunna bi ngeen dégg ci sunna ak ñun bokkul mooy doxalinu yonent saa salam la woon moo ko yoonal moo ko digle kon yoonam la kanta woote ne du lu war loolu neen la te loolu leeroon na ci masala yi ñu romboon mu ne nan nga nit mën a waxe lool te yonent saa salam ne xaaliful mushrikiin wutale nag mushrikuuna yi nga ne yow ma bañ a def yeneen saa sa wax dara newu ci loolu kan moo kan moo kan na su jàpp ne loolu xam nga loolu moo taxoon woon xam nga dane imaam al ibnu Hazm rahmatullah alayhi ne loolu xaram non moom shaari bi non bañ koo def moom bañ koo def mooy bàyyi ko muy muy sëq sa sa sa naanu yi sa moustache yi ba mu gudd loolu dafa xaram xam nga waa ji mu lañ naan sunna la mais imaam al arabi al yi moom da ne man jàppoon naa ne cinq yi ñu waxoon yooyu yépp farata la waaye al imaam ibnul qayyim moom da ne rahmatullahi alayhi da ma ne al amru wax ji mooy lii farata la parce que waxoon naa li taxoon mooy yone saa sax da ne wuutelee nañu voilà wuutelee nañ ñoom ba pare lim ci teg nga ne loolu garaawul nan nga mën a wax loolu waaw loolu nan nga mu ne wa agrab li gën li nga xam ne. moo gën a tumuranke min zalika anna alladhina yahliquuna lihaahum yad'uuna annahum yuhibbuuna ar-rasuula sallallahu alayhi wa sallam bal yaz'umuuna annahu ahabbu ilayhim min ahlihim wa amwaalihim thumma laa yuhibbuuna suuratahu allati sallallahu alayhi wa sallam ya'lamuuna annahu kaana multahiyan waaw wa yuhibbuuna suurata a'daa'ihi al-kafara al-haaliqiina lihaahum <laughs> mu ne li ci gën a yéeme mooy gaa yi nga xam ne ñoo dàq wax seen sikkim foo leen gis ñu lay jaay ne ñoo la gën a bëgg yeneen saa salaam dañuy woote woo mais ak ñoo bëgg rasulullah boo demee mën nañu bind sax seen oto sopp nabi wala ut journée boo xam ne ci at mi boo xam ne nee ñoo ko def bi ci màggal yonent bi alayhi salaam buñ leen xame waaw xam ne ñu naan bésu déw ba li yone mu ne mu ne mu ne mu ne ba pare ñoom ñoom xam nañ li yonent saa salaam ni ko ni ko décrire ci téere yi ak lépp xam nañ ko ñoom ñu xam loolu ba pare bañam niroog moom. waaye ñi ñu bëgg niroon mooy noonam yi noonu l'islam yi ñi nga xamante ne nii ci xuus seen mi lañ dëkk tous les euh, trois matins ba pare di ko wax waaw ba pare di mi mi ba pare di ak même waaw mu ne te li ñu xam nag mooy nit boo ko soppee non seulement da ngay sopp ni mel da sopp non seulement ay façon ni muy soloo ak aluram xatta kër gam dëkk nit ñi dañ koy bëgg wa jidaarahu ak mur ya da bëgg mur ya ndekete yoo saa bëggul du du du du du du miiru jàmm gën yi kese ñoo ko neex de waaye ka dëkk ci miir yaa tax waaw waaw ñu nekk ci miir ya moo tax mu du bëgg leen lool kay li xam léegi nag nan nga mën a waxe ne yow da ngaa bëgg yonent bi sallallahu ba pare di def loolu léegi mu wax li al imaam al Busayri waxoon ba pare mu ne avant loolu mu ne fa alladhi yu'minu billahi wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam yakunu allah allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma mu ne dëgg-dëgg ki gëm yàlla te loolu xadiis yoneen saa sallam la eh, boo bëggee yàlla ak yoneen tam alayhi salaam ñoom ñoo lay gën a loolu ñoom naka noonu wa hadhihi al mahabba la mahala tattaru saahibu tattaru saahibu ila ittiba'i rasul sallallahu alayhi wasallam fi shu'unihi kulliha kama qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah ne loolu sopp yonent saa yàlla ak yenentam saa leen soppee ñoo lay gënal leneen te sopp ko dalay forcer dalay jañ par force ci nga topp ko ci mbiram yépp comme ni suñu borom wax ne wax leen yow jaam yi yow yonent bu dee ne sopp ngeen du ngeen a sopp yàlla topp leen ma ci topp ma ci la leen fay yuhibbukumullah ci la leen yàlla di sopp waaw kon nag képp woote wu naan da ngaa bëgg yoneen saa saa mais bëggoo li mu mel ak la doon jëfee nam apparence am lool ay woote woola comme li imaamul Busayri wax rahimahullah wa da'awi ma lam tuqimu alayha bayyinatin abna'uha ad'iya <laughs> hamziya bi la ko doon wax <laughs> mu ne ma woote wuy daal bu dee ne amoo preuve yoo ci mën a indi luy ware ne yow li ngay woote wu am na naan maa bëggil ma ni ma bëggee yaa bëgg astu te yow astu lépp lu astu bëgg nga bañ ko bu la astu nee kaay sax nga ne ko non nga ut ngànt bu la nee doxal lii nga ne ko non c'est ko du ma ko man amul da ma ne sawaay xam nga ne astu bu muusee dina xam ne yow da nga koy fóoxal kese dina seeti keneen <laughs> waaw bay loolu ab naa uhaat doom yi ñay woote woo adiya loolu ay woote wu kese la moo tax mu ne laqad ajaada man qaala wa ahsana fil maqaal rafetal na te wax na lu rafet ca la mu wax ta'sil iya ka wax ne ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la amri fil qiyaas badi'u law kaana hubbuka saadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u voilà waykat waxaraam bi ne yow yaa ngi mooy yàlla ba pare daan da ngay feeñal ci biir naan moom nga soog lii de lu yéenee ngoo wat naa ko ci sama dund yàlla mi nga xam ne ma may dund ko bu doon ne sa dund dëgg la sa sa sa sopp dëgg la kononte kon di ko topp ndax ki ki sopp xamu sopp da koy topp mu ne léegi leen mu jeexal mu ne wa min ha bokk na ci waxu caaxaan yi ñuy wax ba léegi qawlu ba'dihim lenn li daan di wax naan inna salahal bi wa tazkiya wa tazkiyatu nafsi wa tazkiyatu al batin huwa al aslu fi fa ida safa qalbuka wa tahura batinuka fala hajata ila ifa'i lihya wa taqayyud bi zi min al asiya hmm. mu ne ñenn ñi dañ naan la li am solo mooy xol lii moom yi dëgg dëgg dëgg lii <laughs> waaw lii moom moom moom lañ gën a waaw ak ak biñ génn naan sëriñ diw la koy def waaw boroom xam-xam diw moo la ko xam-xam waaw yow mii kañ nga juddu noo sant sax joxum ko toppal nee ñii di yow yow yow yow laa waroon a bantal <laughs> caaxaan yooyu <laughs> foo ko teg ñun di ah yow day yow yow yaa yabaate <laughs> yow baayam ba muy kii wala maamam yow fa sa bàyyi na woon ma am solo leen di wax bàyyi wax leen léegi laysa man yaqulu kana abi inna al man yaqulu ha ana way ka bi nee na cam sa nekkul koo xam ne moom palmera sam yëpp sama bàyyi saa maam nee saa baay defoon na loolu mooy palmarès am kantaa moom deful tus ay nëx nëx kese la fi ëndee ko xam-xam kooku daa jar muy wax kii cam sa dëgg mooy man def naa bokk bu dee sama am lu baax la ne woon lu mel noonu wala lu baax waaw léegi kon mu ne ñenn ñi moom nee nañ li am solo mooy xol yow daal setalal sa biir boo setalee sa biir na na na set da sell la léegi boo ko defee léegi soxlawu ay di yar ay sikkima ak tamit di meloo benn apparence boo xamante ne dañ naan nit ku baax nii lay loolu yëpp soxlawoo ko l'essentiel mooy soxla waaw waaw mu ne qulna hada aidan min abtal suba yatanaaqadu ba'duhu ba'dan fa inna al-qalba idha saluha saluha al-jasadu ma'ahu wal-baatinu idha zaka zaka adh-dhaahiru ma'ahu kama shahida bi dhalika al-hadith as-sahih ala inna fil jasadi mudghah idha saluha saluha al-jasadu kulluhu wa idha fasada fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb muttafaqun alayhi mu ne loolu moom waxi caaxaan beneen a ngi bokk na bi gën a meen ci meen yi ñuy wax ci ci ci nëx-nëxal yi ñuy indi mooy lii ñu wax ñun nga xam ne dañuy dóorante wax la yuy dóorante ndax kat xol bu baaxee yaram bi da koy topp bu it bu bu bu sellee biti bi lay sell comme ni nga xam ne noonu la koy wane xadiis yoneen saa salaam bimu ne am na alaa waawi alaa maane alaa yum ngeen ma yëgal leen am na ci doomu aadama ci yaramam luñ suuf woo xam ne bu baaxee lépp baax bu bonee lépp bon alhamdulilah mooy xol comme kay bu xol bi baaxee ci biir day transcender wu feeñ ci biti yoneen saa salaam a ko léegi nee leen weddi leen ko ngeen seet waaw kon nag fa ansif min nafsika ayyuhal akhul muslim wala tukhdi'uka bima la yanfa'uka yawm al-hisab min mithli hadhihi ash-shubah al-batila wal hujaj al-'atila wa hal tatawahhamu an tanju yawm al-qiyamati <laughs> rabbaka bi mithli hadhihi al-hiyal thumma kalla thumma kalla <laughs> mu ne kon nag sama eh, sama mbokku jullit sawaay objectifal kaway waaw te bul wax bul bul nax sa bopp ci yoo xam ne du la jariñ bésu bésu fay ba de yow yow façon wax yu mel nii est jàpp nga ne ak façon lay yu caaxaan yi yow jàpp nga ne man nga cee ricc sa kanamu borom yow mal qiyaam ci façon wax yu mel nii kallaa way mukku suma ma ne ma yokku kallaa mukku yaa ko tey xam nga nga ne ci kanamu yàlla yow pare nga ni indi euh, lay yu mel nii ma suma kallaa voilà mukku may yokkat asa mukk <laughs> mu ne muñ naa bokk na beneen caaxaan <laughs> eh, bii nag <laughs> bii moo ci moo ci des ñaare ci des mu ne am na beneen façon wax bu ñuy wax am na ba'dhum yaqul inna al islama laysa bi munhasir fi lihya waaw wala yukaffiru ar-rajul ah, bi halq al fa limaada hada at-tashaddud mu ne ñenn ñi moom nga di wax ñu naan la non l'islam yemul ci sikkim waaw diine yemul lii wolof yi lii nañ ko maane waaw te tamit képp ku war sa si loolu taxul nga nekk yéefee quoi kon léegi lan ngeen di taral yi ne yéen da ngeen a da ngeen a métti quoi waaw mu ne qul naa xalqul lihya wal israaru alayhi inaadan min ad-dunuub allati laa yaxtalifu fiihaa mu ne dañ lay tontu ne la gis nga wax si kim ak tamit di ci insister di ci persister di dem loolu genre jalgati la ak jaayu euh, ci bakkaar yi nga xamante ni boroom xam-xam yi wute wuñ ñu ne dëgg fa huwa ka sa'ir al ma'asi allati la yakhruju la yukhriju al biha min al daa bokk yeneen bàkkaar ay bàkkaar yi nga xam ne duñ génn nit ci ci l'islam ba mu des bu dee ne daa gis ne xam te ne yeneen saa sam dafa tere mbir ne lii dafa xaraam moom mu ne dagan na waaw bu boobaa moom wala yàlla ne xaraam na nga daganal loolu nag lay garaaw boobu moom da lay génn ci diine léegi mu ne illaa annana nasalukum lu dul ne ñun dinañ leen laaj benn laaj law kaana al imaanu wahdahu kaafiyan li kawni rajuli maqbulan inda allahi taala lama kanat al hajatu al masa ila bayan al awamir wan nawahi nawahi ñu ne mais léegi li ñu leen di laaj mais bu doon na gëm yàlla kese doy na li ngeen di koy wax mais est-ce que kon yàlla soxla woon na muy yónni ay yonent yoo xam ne dañuy ñëw quand di leeral man mënuñu woon a wax gëm yàlla rek dem seen yoon ñu ñuy wax ne da ngeen di digle yi ay julli leen woor leen def di ñu wan ni ñu koy defee jàpp leen di ñu wan ne lii dañ koo xaraamal mais kon la yàlla dina yónni koo xam ñoo xam ne loolu la ñuy def alors que loolu amul solo loolu yaakaar ngeen ne loolu xellu na loolu loolu loolu xew xellu na te bu doon loolu kese doy na kon soxlawuloo muy yónni am muy indi am ab téere di wàññi di wàcc na ci yonentam alayhi salaatu salaam di di xemmeem loo ñu baax ñi ci lu baax di di soriloo ñu bon ñi ci di leen tiital ci yi war a xew yi leen war a dal ci bon gi buñ ci newee te tamit bu doon loolu la kay mais jarul mu naan kon ku mooy yàlla di nga dem sawara par exemple tëb tuubu tëb baalu la bu doon ne kon loolu kese la kon nag loolu mu ne te kan moo leen wax thumma inna al ulama la yahtamuna bi iblaghi amrihi sallallahu alayhi wa sallam bi afa'i liha faqat bal innahum yuballighuna jami' al kan moo wax waju wax ji ak ñiy wax li te ni boroom xam-xam ne ñoom ci wàllu sikkim kese lañuy wax mais ñoom li ñuy def mooy mbooleem sharia am yonent bay saa saam la ñuy jottali ak digalam yi ak tereem yi di ko leeral laylan wa nahaara guddeeg bëccëg ghayra anna xaaliqil liha lamma lam yaxda'u li amri sallallahu alayhi wasallam bal yattabi'una hawaahum wa yuti'una shayaatiinahum wa yuqalliduuna a'daa'ahum wa yastahzi'uuna bimaa amara bihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam kaana al-ihtimaamu bi irshaadihim ashaddu fi min haadhihi an-naahiya laa min haythu kawnihi ashaddu al-ma'aasi <laughs> fatanabbaha <laughs> mu ne léegi mu boo gisee nag ginnaaw bi ñu la waxee lii boroom xam-xam yu bari bu ñëwee ci masala bi ñu ciy yàgg c'est parce que li tax leneen lépp la ñuy jàngale mais bu ñëwee fii ñu ci yàgg parce que ñi koy def xam nga luñ def dañoo bañ a topp ndigalu yeneen saa topp seen bakkan di topp seen saytaane yi ñu ne nekk woon insi yi leen yi ñuy copier di copier seen noonu l'islam yi ba pare di di di saboter ñi nga xam ne ñoom ñooy yàgg ci ñi di leen saboter. naan ñii seen kim yi mel ni moom boog yooyu xanaa xamoon ku wax lool te xamoon ne yeneen saa sam nii la meloon nga wax loolu kooku day nekk yéefar ci saas parce que képp ku saboote nu yeneen meloon ginnaaw ba nga xamee yow yéefar parce que da ngaa bëgg a wax ne yeneen sa suñu borom dañoo wàccel koo xam ne gënu fi ah ne am na ñeneen ñu ko gën a ñu ko gën a nekk ñu ko gën a jub ñu ko gën a nekk ci temps yi voilà wal iyaadu billah mu ne nag le fait que def loolu ba pare di saboote li yeneen saa sam digale moo tax nag yittewoo lii ngir gindi leen ñoom mu nekk lu dina lu lu taxaw lu ñu war a taxawee lool ci wàllu yi waaye tekkiwul ne moom moo gin a tar ci mbugal yi bokkaalee ko gën a garaaw ray nit ko gën a garaaw loolu kay xam nañ ko waaw léegi nag loolu euh, euh, euh, jara leeral la léegi nag mu ne <laughs> moom la doon wax bon mu ne am na bon boroom xam-xam bu doon wax ne Euh, mun na ash-shaykh at-Tahamuwi rahimahullah <laughs> euh, euh, yi nga xamante ne wala lool lool lool mën nañ jàll noone mu ne léegi mun indi li nga xamante ne mooy dernier bi voilà mu ne bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy wax naan inna min inna an-nadhafata mimma amara bi li wa inna wa ana ahluqu lihyati lin-nadhafa <laughs> ñi ñoom dañoo yabaati quoi <laughs> mu ne am na yoo xam ne ngay wax ñu ne non ak cet daa bokk ci li l'islam digle quoi man nag damay wax sama sikkim ngir euh, loolu ngir sàmmonteeg loolu ngir sama sikkim bi bañ am yi ciy taq te du bu ko mën a gis ak yu mel noon xam nga boo ko watee ba mu set wicc loolu yooyu dangay mucc ci yooyu mu ne qul naa hadihi aidan kalimatun sadarat min safahatin wa yi <laughs> beneen kaddu la boo xam ne bi mu tukkee moom mooy ci koo xam ne bopp bi kopp naw ci akuk <laughs> akuk ràngateku moom <laughs> il bi istihzaa bi amri nabi sallallahu alayhi wasallam wa sukhriya bi fi'li ndax lii moom mooy vraiment di doyadal ak a saboote jigu yoneen saa sam ak digalam fa innahu kaana kastu lihya mais yoneen saa sam dafa ne woon kastal lihya koo xam ne sikki moom dafa sëqoon comme ni ko ñëpp xamee sallallahu set nit ñëpp fa hada al qa'il ittiba' a'da'i islam wax ji ki ne topp xam nga lan la da koo ñeme wala wax mooy noonu l'islam yi muy gis ci man maa ne man maa dolli ci film yéeg man maa ko ci wax man ak yooyu nga xam ne moom la ñuy seetaan ci télénovelas yi ñooñu la ak tamit footballeur yéeg ñu ñu def ay ay ay ay idola ñooñu la c'est ça ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu la ñooñu la ñu def ñoom parce que ñoom noonu lañ melo fa xalaat alihiyatahu daal di léegi nag mu wat sikki moom amul lu muy wax muy wax summa jaa bi hujjatin baatila ginnaaw lu muy indi layu neen bi fala hawla wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim <laughs> amul amul mucc kattan bay mucc laa wax ci ci filay saytaane yi lu dul jaare ko ci yàlla mi nga xam ne mooy ci sedd te mooy ki nga xam ne mooy ci ni at waaw mu naa léegi pour que wa xulaasatul qawli anna al-waajiba ala al-muslim an yakuna hammuhu kullu an yakuna hammuhu kulluhu al-aaxira wala yaghtaru bi ahli dunya wa zuxrufiha bal yakunu daydanuhu daa'iman talabu ridaa Allahi azza wa jalla laa talaba ridaa ahadin siwaahu faqad axraja at-Tirmidhi ah, rahimahullah an Aa'ishata radiyallahu anha annahaa qaalat sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu man iltamasa ridaa Allahi bi sakhati Allahi kafaahu Allahu mu'nata an-naas wa man iltamasa ridaa an-naas bi sakhati Allahi wakalahu llahu ila nnas wa rida allahi taala mahsurun fi ittiba'i habibihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kama qala taala qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibkum allah walyahdhar kulla al-hadar min an yusibahu al-wa'idu ash-shadid alladhi nabbaha allahu taala fi qawlihi falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim kon nag mu ngi noonee mu ne pour jeexal daal lenn la waaw mooy li war ci jullit bu ne léppum ay yitteem na nekk alaaxira ba ko boroom ba di te bu mu woroo ci waa àddina ñi muy gis nii yi ay modd la rek yooy xew wallahi ci nga na Kisra meloon moo doon modèle ci ñoom mooy bàyyi moustache yi gudd xuub seen sikki mi loolu moo doon mod bi ba ci temps communiste seen dëkk yi boo fa demoon c'était saa moon bi léegi loolu mode la ci ñu bari nekkatu saa xuuf maan yi tamit ngay gis ni dëkk bi duy xuuf seen ci kiméeg yooyu di ci def ay di ko diw saa su ne muy leer ñu naan booy la ah mooy ñoo mooy lom le plus le le le plus beau du monde da kay kàcc l'homme le plus beau du bi ñu ngeen di wax xanaa waaw ci yéen bu dee seen milliard ak ñi ngeen di loolu seen affaire la waaw waaye l'homme le plus beau du monde pour un jullit ci gën a niru saa waaw mu ne kon li am solo mooy nit ku nekk jullit bu nekk sa yitte daa war a nekk àllaaxira te nga bañam loroo woroo ci waa àddina ak ay tóor tóorama ji nga xam ne day romb ah. ban li war a nekk moom jikkoom dëgg-dëgg ak li muy ut mooy di sàkku ngërëmu yàlla waaye du sàkku ngërëmu keneen ku dul moom imaamu Tirmidhi soloon a jële Sayyidou Aisha mu ne dégg naa ne saa saa mu ne képp kuy sàkku di ut ngërëmu yàlla ba nga ut waaye nit ñi dinañu mel borom bi moo lay fegal seeni problème yi ñu lay teg ak li yu bon yi ñu lay jiimal duñ la mënal dara waaye képp kuy sàkku ngërëmu nit ñi di ko jaare képp mooy yàlla borom bi dalay bàyyeek nit ñi nga xool moo tax euh, ku nekk rek seetal mooy yàlla danga nekk di wuteeg mbiru yonent saa salaam borom bi bàyyi na laat ña tax ngay mooy yàlla ñoom moom ñoo gën a yées ñoom defuñu ko sax ngir seen bopp dañ koy def ngir les intérêts des autres pour ñeneen ñi leen di gis ñooñu ñoom ñoo gën a yées borom bi bàyyi la ak ñoom wallahi trahir nañ la bu yàgg te dañ dañ lay lâché waaw mu ne ridallahi gis nga ngërëmu yàlla bi nit ñiy wax déglul fii ma wax la man al cheikh al éthiopie rahimahullah mahsurun mu ngi tëju fi ko yàlla tënk mooy fi ittiba'i habibihi muhammadin sallallahu alayhi wasallam ci topp soppeem ba sayyidina muhammad foofu la ngërëmu yàlla nekk xanaa du moo wax ne wax leen bu nee sànq mu ngi ko doon wax li alxuraan wax bu dee sopp ngeen ma yàlla topp leen ma borom bi sopp leen te tamit nit ki na moytu bépp moytu tëkku bu tar bi yàlla wax yonentam ay saat saam ci alquran fal yahzar na def attention alladhina yukhalifuuna an amri ñiy wute mbiru yonent ma lay saat saam ak hadiyum ak lim fi teg ñooñu lan dal leen fitna fitna dal leen ci seen diine ñu mujj nekk yéefé aw yusibahum wala mu dal leen azabun bu ñu deewee ci noonu ba nekk yéefér génn ci ginnaaw bi ñu nee wala bugal mu tar te seen àddina même bu dee nee ay jullit la day kare ndax waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka waaw non seulement seen dund fii day metti waaye àllaaxira day gën a tee metti wal iyaadu billah kon nag loolu mu ne fa mas'alatul lihya mimma yanbaghi bi bihi daa bokk li nga xam dañ cee war a nekk loo xam dañ ci Euh, <laughs> bàyyi xel léegi nag kii <laughs> am na lu mu wax ne boroom al-Kandahlawi <laughs> mu ne Cheikh Mouhammad Zakaria al-Kandahlawi am na lu mu doon wax euh, euh, ne bokk na loo xam ne lu jara bàyyi xel la loolu la tëje këni wa mimma la budda min at-tanbih alayhi kama la yahillu lir-rajul lii lu am am solo la mu ne lu jara bàyyi xel bu dee kii xuuf sikki moom kii wax sikki moom loolu dafa xaraam ci moom laa yaxillu lir rajuli an yaxliqa lixyatahu kadhalika yaxrumu ala al xallaaqi an yaxliqa lixyata ahadin bu dee man coiffeur laa mooy sama métier wala damay wataate ku ñëw ne ma watal ma sama sikkim bi amoo droit ko def waaw dimbaliwaate la ci loo xam ne lu yàlla tere la waaw waaw mu ne loolu la ndax wa taawanu ala al waaw mu ne wa kadhalika yahrumu ñoom loolu lay xaraame tamit ngay ñëw di wat waxoon nañ ko keroog te yonent eh, Imam Nawawi dina ko indi ci côté manhiyaat yi yi ñuy tere moo boobu nag ci karam la eh, yonent saa salaam ci hadis mu ne sunan Abi Dawud muy tere wat gi nga xam ne da ngay wat ci digg bi bàyyi yenn côté yi waaw waxoon nañ ci keroog ak booy yi nga xam ne léegi niñ ko tàmme suñu doom yi ngir parce que am nañ benn euh, footballeur wala benn idole buñ am boo xam ne noonu lay waxoo ñu bëgg a def ñoom loolu parents yi ñoo leen war a wax ci ndànk yar xamal leen ngeen di nekkul ay brutalité comme di ko ñenn ñi jàppe ah, ah, non non xale bi daa am xel waaw du bañul yonent bi sallallahu alayhi de mais boo ko présenté loo xam ne brutalité la mu jàpp ne l'islam lii la mais da nga ko koy xamal ci ndànk ne ko mais soo euh, euh, xam nga yoneen saa ah, waaw waaw waaw est-ce que nga ni mu meloon nangam ak nangam bëggu ko léegi sax ñëw rek tey bëggu ko nit man bu ma bëggee nit wala su nga laata ngay wax yoneen saa salaam man bu ma bëggee nit est damaa war a mel ni moom wala waruma mel ni moom wala est-ce jàpp nga ne li gën mooy ma mel ni moom wala déet mooy wax yu mel noonu ba nga ba ngeen dem ci benn principe. ba am benn résultat benn conclusion nga ne ko waaw kay yow nag damaa gis ne yow yeneen saa salaam da koo bëgg lool waaw mu ne ah, waaw waaw moom nag ah est jàpp lu bu teree benn affaire yow pare nga ngir di ko def ah, ah moom nag nee woon na wan ko affaire bi ne ko lii si imaam Abu Dawud foofu la nekk yeneen saa salaam da doon tere wat bu mel nii. ci loo xamante ne après moom loolu dina ko travailler même bu ko bàyyiwul de suite affaire bi dina ko travailler. noonu lañuy ñuy jàngalee ko amee pas ay dëgg ah, bu ma gisatee li yow yoo xam ne après yow ba léegi waxoo ko lu tax ah. day jàpp ne yéen wolof yi da ngeen a bari ay bañ quoi ñoom seeni wolof moom ñoom sama moom fa mu juddoo moom ñoom mooy boo demee ñoom kese la ba day jàpp moom moom du gis gravité wu li mu nekk day jàpp ne comme que tamit mooy dee nga tere ko yoo xam ne tamit jaru ko te lépp ci sa bakkan lay tegu rek mm. loolu tamit lu jara a bàyyi xel la ko wax kon nag ci kaw noonu insha allahu wajada allahu an cheikh al éthiopie ci nii bahsun nafiisun jiddan am na solo voilà ci waso wax caaxaan yooyu euh, nañu fefe daal tënku ci njàngale yoneen saa salaam li nga xam ne it newaguñ ci yal na leen borom bi daal di daal di tënk ci loolu daal di leen di ubbi seen dënn waaw parce que moo am solo quoi waaw may ñu ngërëmu yonentam yooyu ñu ngërëmam moom borom bi tabaaraka wa taala bii di ñëw insha allah ñu jël fitra yi ci tegu